abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu addimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa tis'iin ba'da al-mi'a baabu ta'kiidi rak'atay sunnati subh kon walillahi alhamdu wal eh, kon ñu ñëwaat fi ñemoon ci eh, Riyad bi eh, ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre bi nga xam ne moo doon cent quatre-vingt-quinze xadis biñ mujj woon a gis mu doon xadis mille quatre-vingt-dix-neuf mu ne woon waan Abdullah ibn Mughaffalin radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna kulli adhanayni salah bayna kulli adhanayni salah bayna kulli adhanayni salah qaala fi ath-thalitha liman sha'a walillahi alhamdu wal minna alhamdulillah tey comme niñ ko waxoon ñu war a jël beneen chapitre beneen garab ci tool bi ñu euh, nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum kon ginnaaw biñ jeexalee sunan rawaatib mu defoon ko baabu fadl sunan raatiba ma'a al-faraa'id naafile yi nga xam dañ leen a toftale ci farata yi julli farata moo xam ci kanam la ñuy nekk wala ci ginnaaw wala ñaar loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal gisoon atte yooyu attey sunanu raatib yeeg li jëm ci yooyu walillahi alhamdu wal minna tey nag muy ñëw di wax loo xamante ne nii ndax ndaxa bokk na ci yim génn sànq yiñ génn ci jataay bi ñu génn buntu boobu sunanu raatiba yi boo fàttale ko <laughs> euh, euh, imaamu Maalik bi imaam al-Qurtubi rahimahullah doon wax ne euh, boroom xam-xam yi dañ koo yoonal ba mu des imaamu Maalik moom dane waaye yu suba yi kefe yu fajar moom lañ naan rakatay eh, yi dañ koy woowe rakatay sunnati subahi yooyu yëpp eh, mooy bi nga xam ne mooy sunna bi bokk ak yi nga xam ne mooy farata bi yooyu nag moom lañ indi fii di wane nag ak ak ak ak feddale koom tamit malgré bi mu li mu wax fee rek manoon nga ne mu ngi woon ci biir waaye nag parce que daa nekk loo xam ne Euh, lu ama am solo la lu jëm ci wàllu ñaari ràkka yooyu ak lii lii wër-wërloo ci moom lii wër-wërloo ci moom après mooy dafa ñëw di tas fii rek lenn mooy sunanu rawaati bi yi mu tuddoon hein nga xam ne day ñëw nag fii nag di wax commencé ko fajar ñaari ràkka yi nga xam ne moom la ñuy julli laata ñuy julli farata bi farataay suba gi léegi loolu bu commencé après bu paree dina dem ci zuhru waaye balaa loolu dina la wax yi lëkkaloog julli fajar waaw comme est-ce que tëdd boobu ñuy tëdd euh, euh, ak tamit di ko di ko gàttal d'abord gàttal ko mu nekk loo xam ne ay rakka yu gàtt lay doon waaye tamit mu nekk ak lan lañ ciy jàng voilà lan lañ ciy jàng ci ñaari rakka yu gàtt yooyee ak seen gëneel rakka yooyu seen gëneel exclusivement yoo xam ne lu ci yonent balay saa saa wax ak tamit bu ñoo ko jullee ba pare est ce que war ngaa mën a euh, tëdd tuuti door a jóg door a dem ji wala yu mel noonu après nag mu dugal la ci sunnatu zuhri mooy dalay tasal rak'a euh, sunnaru rawaatib bi léegi nag mu ñëw euh, sunnatu zuhri mu ñëw foofu après jàll ci asr après bu paree jël ci maghrib ak yooyu bu daree dem ci isha euh, ainsi de suite après jumaa jim noon kon lii lu ama am solo la mooy moom la al imaam an di wax ci kitaabul fadaa'il yooyu nga xamante ne ñu moom lañ nekk ba léegi Eh, walillahi alhamdu wal minna kon bii mu ngi tudd ko baabu buntu ah takiidu ta takii baabun takiidu rak'atay sunnatu subh wala baabu takiidi rak'atay baabu buntu takiidi feddale rak'atay ñaari rakkaay sunnatu subhi waaw wala sunnatu subhi ngir nga bañ koo jaawale bu nee salaatu subhi rek nga daal koy Euh, euh, euh, rakkaatay salaati subhi nga boobu tem nga jàpp ne farata bi la mu ne la sunnati as-subhi bi nga xam ne boobu sunna la du farata waaye bul jàpp mukk ke ne wala ah saay man de dégg naa ne affaire bi sunna la quoi ah kon de leçon tombée quoi boo ñëwee rek julli sa ne waaye yow comme que nelaw yi kii na nga jóg rek daaw waaw jàpp jàpp goo xam ne sax du ko xasa tooy noonu hein après nga gaaw taf taf nga julli ñaari rakka yi nga xam ne moom ngay wax ci kaw bu dee góor la wax ko ci kaw rek daal di sëlmal nekkoo fa sax baaqiyaat ak saalihaat ah loolu tamit dégg naa ne ah loolu yi dégg naa ne sawaay du farata ko quoi léegi bàyyi loolu lépp dem tëddi jëndi ko la ay nelaw ak yoo xamante ne yëfi yu euh, yu ñàkk fayda la euh, yoo xamante ne bu ëllëgee di nga xam ne wallahi pertoon nga lu bari wal iyaazu billaah te gisoon nañ bés bu dee say yawmal qiyaam bu matul ba borom bi danaan unzuru hal li abdi min nawafil waaw xoolal leenal ma yéen sama malaaka yi ndax sama yi bàyyi na fi ay julli yoo xam ne julli eh, du ay farata ay naafila yoo xam ne yu mu coobarewu woon bu ko defee ñu mottalil ko farataam yi nga xam ne matut waaw loolu nag yow boo doon ne rawatina yi nga xam ne dañoo gën a tee feddale ko bu dee ñoom nga gën sàggane ko moom wali si waa huma moom adiya <laughs> waaw rakkaatay subax yi waaw moom witar moom bu dee ñoom moom nga gën a doyadal moom naan ndax ku farata léegi dootoo ko def yow moom xam nga ne ci des ki gën a doyadal wal iyaadu billah kon al imaam al haafiz nawawi ginnaaw léegi nag buntu bi indiwu fi aaya ci kanam mu indi fi ñeenti xadiis waaw ñeenti xadiis la fi indi walillahi alhamdu wal minna muy indi xadiis bu njëkk bi muy xadiis mille cent hmm, junni ak téeméer mu ne an aishata radi allahu taala aanha ann annabia sala allahu alayhi wasallama kaane laa yadacu arbaan qabla alzuhri wa rakcataini qabla alghadaami rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah eh, mu commencé nag mille cent mu ne an Aysata mu ngi jële ci sayyidatuna Aysa bint Siddiqi radiyallahu taala anhuma di eh, soxna ci yenente bay sa sam di nday jullit ñi radiyallahu anha anna nabiyya te ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na laa yada'u arba'an doonul woon bàyyi ñeenti rakka waaw qabla zuhri laata muy julli zuhr xam nga li gisoon nañ ko keroog bu ñuy gis ci sunanu rawaati bi ñi nga xam ne waxoon nañ la biñ ko bi ñu taxawee ne la ibnu umar radiyallahu anhu moom dana yeneen saa salaam moom sallaytu ma rasulillah saa salaam rak'atayn qabla zuhri ñaari rakka laata zuhru kanta yaay ummu habibata Ramla binti abi Sufyan radiyallahu anha moom ñeent la wax comme sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anil jami' loolu nag ku nekk daa wax li nga gis waaw loolu la ko boroom xam-xam yi ci gàttal daal di dajale foog naa waxoon nañ ko mooy Ibnu Umar moom li mu gis Yonent sallallahu alayhi doon def mooy ñaar euh, Sayyidatu Aysa ak soxna ak so beneen soxna bi Ummu Habiba radiyallahu anhuma moom ñoom ñu gis ne ñeent la doon def ku nekk nettali li nga gis waaw tekkiwul comme li ñenn ñi di wax naan peut-être Ibnu Umar dafa fàtte yeneen ñaari ràkka yi fàttewul dara waaw li mu gis la wax <laughs> waaw mbir yonent bay sa sa moo demee noonu li Seydina Anas waxoon saa bu ñu bëggoon a gis gis ko mu woor ñu ko gis ko mu woor saa bu ñu bëggoon gis ko mu dog gis ko mu dog waaw moom mbiram daa woon diggu dóomu waaw naka noonu it ku nekk da doon def ñaar def ñeent waaw kon loolu loolu lañ ko euh, boolee waaye li mu giroo a bari lum doon def nag mooy ñeent yi waaw wallahu taala alam moo tax mu ne kaana nekkoon na laa yadon doonu loon bàyyi mukk arbaan lii nag bu qabla zuhri mooy laata julli du du du temps boobu rek ñu naan zuhru waaw waxtu zuhru zahira googu nga xam ne day tàng jër ba soleil bi nekk au ba jeng waxtu zuhru toog dugg ñu ne léegi bu boobu lé mooy lii mooy laata julli farata bi la la wax ñu xamee ko zuhru muy tisbaar doonu loon bàyyi mukk ñeenti rakka laata loolee julli joojee wa rak'atayni ak ñaari rakka qabla al laata julli suba dañ koy woowee salaatul ghada boobu salaatul faj fajri dañ ko koy woowe farata bi waaye rek dañ koy woowe salaatu subaxi ak salaatul ghadaa ñetti tur yooyu yëpp am na ko waaw yooyu yëpp boo fi dégg budul salaatul fajri comme fii nii nga xam ne euh, naafile yi lay wax mooy ñaari njëkk yi loolu borom xam-xam dañ koy préciser waaye waxoon naa la salaatu subaxi ci boppam bu farata bi dañ ko koy woowe te loolu sax na ci ay xadiis yoo xam ne yeneen saa saa noonu la ko wax kon loolu lu am am solo la loolu dañ koy préciser tout le temps parce que léeg-léeg da ngay gis ñoo xam ne dañuy mel ni euh, képp ko wax sax jullit farata ji boo ko tuddee fajar mel ni def nga erreur alors que deful erreur nga <laughs> am deful erreur loolu yàgg nañ ci taxaw walillahi alhamdu wal minna kon mu ne rawahu al Bukhari yu mu ne hadis bi ki ko solo mooy al rahimahullah léegi laaj bu njëkk mi mooy est moom dong moo ko solo ñu ne la déedéet bon hadis bi al imaamu al Buxaari kese soloowu ko sëriñam al Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo al imaamu Abu Daawuda rahmatullahi alayhi e, moom itam nay solo hadis bi waaw Abu Daawuda as-Sijistaaniyu e, e, solo na hadis bi. waaw ci kitaabu salaa baabu tafri' abwaab at-tatawwu' wa rak'ata wa rak'ati sunna waaw an Aisha radiyallahu anha qaalat anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayn qabla salaati al-ghadaa moom it noonu la ko ndee moom al imaam Abu Daawud naka noonu al imaamu kii an-Nasaa'i al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawiyu wala an-Nasaa'iyu rahmatullahi alayhi moom tamit daal dina koy solo eh, daal dina koy solo eh. Eh, imaam at-Tirmidhi solo na lu mel ni mais bokkul ak yi ah loolu bokkul ak yi dëgg-dëgg kon ak kii al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi kon wax nañ la ne euh, euh, moom indi na ko kitaabu qiyaamil layli wa tatawwu' hmm? euh, al-muhaafaza ala rak'atayni qabla al-fajr voilà foofu noonu la ko indee kaana rasuulullahi ci kaddu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayni qabla subhi fii moom qabla subhi voilà mu ngi noonu ah kon loolu lu ama am solo la waaye daal dinay solo xadis bii nii al imaamu ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi ala al-jamii moom tamit daal dina koy indi muy al imaam siiwee ci al imaam ibnu Maaja nekk ki mujj ci eh, waa asxaabu asxaabi al eh, non non imaam ibnu Maaja eh, solowul lii parce que xadis yooyu dañu niroo moom bi mu indi moom comme imaamu Tirmidhi dañu niroo mais euh, indiwul indiwul loolu euh, exactement voilà indiwul loolu exactement léegi kon ñii ñoo ko solo imaam Ahmad ah kon imaam euh, al-Bukhari la tudd imaam Ahmad imaam Abu Dawud ak an i rahmatullahi al-jami' al-imaam al-Bukhari rahimahullahu ko indi ci. baabu eh, eh, tahajjudi bil layli baabu rak'ataani qabla qabla dhuhri foofu la ko al imaamu abu abdillah al buxaari indi mu ne haddasanaa musaddadun mu ne nettali nañu suñu sëriñ de musaddad di musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad abul hasani al-basri rahimahullah génn àddina l'an deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi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 Euh, di di di di xool waxu yonent bi alayhi salaam bii euh, di xadiisam bi ñi ci nekk ñooy ñan moom mii mooy porte drapeau mooy amirul mu'minin foofule an ibrahima ibnu muhammad ibnu al-muntashir mu jëla ko ci ibrahima ibnu muhammad euh, ibnu al-muntashir ibnu al-ajda al-hamadaniyu al-kufiyu rahmatullahi alayhi moom mii kii moo ko jur xam nga masruq Masruq ibn al-Ajda'i ah <laughs> mbokkam la Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir ibn al-Ajda'i al-Muntashir boobu ah mbokku Masruq la Masruq ibn al-Ajda' ah <laughs> kii euh, nu mu tudd moom al-Muntashir ibn al-Ajda' Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Muntashir ibn al-Ajda' rahmatullahi ala al-jami' moom nag moom mi an abihi Ibrahim jëla ko ci baayam euh, baayam mooy ki nga xamante ne nii mooy Muhammad ibn al-Muntashir am na nag ñu ne al-Muntashir al-Munzir la tudd ibn al-Ajda' ibn Malik al-Hamadani al-Wadi'i al-Kufi rahmatullahi alayhi kon moom moo ko jëlee Ibrahim kon ci baayam la ko jëlee di Muhammad Muhammad boobu nag ibn al-Muntashir moo ko jëlee an Aisha jëla ko ci sayyidatuna Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma Abu Bakr ibn Abi Quhaafa rahmatullah alayhi alal radiyallahu anil jamii' moom nga xam ne moom saxaaba la sayyidatu Aysa papaam saxaaba la maamam di papaay papaam saxaaba la waaw Allahu akbar baytu siddiqi billahi laa wax ah kon at-Taymi al-Qurashi al-Makki ya Ummu Abdillah génn àddina ñii ne la 157 non la cinquante-sept ci xilaafa sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anil jami' ah, radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'atayni qabla al-ghadaa ah, mu ne taaba'ahu ibn abi adi wa amr an shu'ba léegi mu ne yaxya bu li lay wax muy yaxya ibn sa'id ibn faruux al-qattaanu mu ne topp na ko ci lii solo eh, hmm? eh, soloo ko ci Shu'ba ki nga xamante ne mooy Ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi eh, as-Sulami Abu Amr al-Basri rahmatullahi alayhi naka noon wa Amr muy Amr ibn Marzuq al-Bahili Abu Uthman rahmatullahi alayhi mu ne ñaar ñi topp nañ ko ñoom ñëpp jële an Shu'ba te jële ko ci Shu'ba min gi sànq amirul mu'miniin kon lii mooy taxriiju xadiis bi léegi xadiis bi ginnaaw bi gisee taxriij bi nii mooy ni ko al imaamul Buxaari indi ah, ah mooy léegi waa alhamdulillah ada lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la lëkkaaleem mooy boo am na nag lu borom xam-xam yi wax euh, ci hadis bi ci wàllu càllale bi mais lii ñu ci wax doy na mooy hmm? lëkkaale bunt bi ak suñu hadis bi ak bunt bi mooy day wane ak feddali ko ñaari rakka yooyu nga xam ne ñooy yaay rakkay fajar yi nga xam ne sunna bi ndax bu dee mbir la boo xam ne qad waadaba alayhi nabi yonent bi alayhi salaam da sax nekk loo xam ne da koo jàngale noonu rek def ñaari yoon ngir li bayaanil jawaaz wala benn ñaari yoon ngir wone ne lii man naa nekk wala lu baax la wala am na mbaax na non mooy moom ci boppam moo ci sax non seulement ka mooy ak ak saxam dafa saxe ci non seulement sunna qawliya yoo xam ne ngëneel yu ci yonent bi saa saa waxtu dañ ko gis ñetteelu xadiis bi ñëw fii muy 1102 bi ñu ngi ci mille 1100. ak loo xam ne yemul ci wax rek ngënee li ci nekk mais moom ci boppam alayhi salaam moom la ba sa dëkkee te doonu xoon bay kaana yadullu ala dawaami wal istimrar kaana bi nga xam ne day tegtale ne da cee daa saxoon ci mbir moomee ba pare wéyal ko ba ni mu génne àddina alayhi salaatu wassalaam doonul woon bàyyi arba'an qabla dhuhr ñeenti rakka laata dhuhr waaw gisoon nañ sunanu rawaati bi ñu ngi la ko doon fàttali cinq quatre avant avant zuhr deux après zuhr quatre yooyu waaw doonu ko baax waaw warakaatayni ak ñaari rakka qabla al-ghada laata julli suba lii mooy lëkkaaleem mooy bu mujj bii faraa bu mujj bii yonent bay saa saam saxoon est kon jullit bu xellu bu yeewu dina xam ne lii la yonent may saasaam saxoon doon ko def sopp ko tax ak ngëneel li ci nekk non seulement mu wax ñu lenn ci ngëneel yi ba pare moom yonent may saasaam saxoon ci doon ko def doonu ko woon ba est man nga ne yow di prétendre na yaa sopp yonent may saasaam yaa ngi ci diine yaa ngi ci yoonam ngay permettre sa bopp di bañ a def loolu pour lan jënd ko ay nelaw wala ay waxtaan entre wala yaa billah wal iyaazu billah kon dafa nekk loo xam ne lu feddaliku la léegi nag am na yay masala yuy ñëw yoo xam ne après dañuy bàyyi ba ci xadiis yi ci kanam mooy waa mais ñaari ràkk yi nii comme que kaana la wax doonu ko woon ba loolu baa gaa yi baa lool kon wanewul farata la ne lool kay wanewu ko <laughs> waaw <laughs> doonu ko woon ba rek lu lu yeneen saa salaam bawul lool rek farata la kon de kon farata yi dina bare <laughs> déet déet waaw faratay wax na ko ba mu yónni Seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu anhu gisoon nañu ko te dinañ ko gisaat ci kanam waaw yam waxoon ba mu ko yónni Yaman ne ko da boo demee na leen xamal waaw ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la shahada yi ci lañ koy gëm seede ndax loolu mooy li nga xam ne moom bu amul jarul doy julli waaw ku gëmul yàlla gëmoo yonent bay saat saam jarul doy julli waaw de toute façon sa julli ñàkk ñàkk mooy gymnastique la rek euh, borom bi du ci nangu dara da doon gestu sax waaw da doon faale sax <coughs> waaw solidarité man je un athée bon je un athée mais bon je vois que jullit là dañu nekk ci njàqari léegi nag je vais tey bu ñuy julli duhru wala timis dinaa dem après ci mosquée ba euh, daal di euh, solidariser bokk ci julli ji bon pour wane ma compassion ak li leen dal jamono ya tartar yi ñu nekkee voilà loolu kooku julleem c'est sans julli mooy jaruñu dara moom ñàkk jullee yam waaw kon nag loolu sëy naa bi mu ne bi loo leen woowee ci sahaada yi après nga xamal leen nekk ne anna allaha borom bi nag faqad farada alayhim xamsa salawaati juróomi julli ci ku diggee fi layli yow mooy yow yow mi wal layla mooy ci journée bi ci ci jour bi waaw loolu xamsa tisbaar tàkkusaan timis gée fajar jeex na yokk fi mukk ne rakaatay sunnatu subhi wala rakaatay alfajri yi nga xam ne moom lañuy ñuy njëkk a julli yooyu ci la kon loolu leer na léegi mais dinañ gën a ñëw ci affaire boobu noonu euh, ci wàll woowu ci masala yi ñëw insha allah ci xadiis bi ci tegu bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala waaw yonent yi alayhi salaam dafa saxoo woon ci ñaari rakk yi ak yeneen yoo xam ne dañ ko gis mais loolu wanewul benn yoon que ne ay farata lañ kon lii day wane ak feddali ko li nga xam ne mooy ñaari rakka yi wal alhamdulillah wallahu taala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi